ana al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne hadiis 1319 wa an Anas radiyallahu ta'aala anhu anna Umma ar-Rubayyi binta al-Baraa'i radiyallahu anhaa wa hiya Ummu Haarisa wa hiya ummu haarisata ibni suraaqata atat annabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat yaa rasuulallah alaa tuhaddithunii an haarisa wa kaana qutila yawma badrin fa in kaanat fil jannati sabart wa in kaana ghayra dhaalika ijtahartu alayhi fil bukaa faqal yaa umma haarisa innahaa jinaanun fil janna wa inna ibnaki asaaba al-firdawsal a'laa rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aalaa. Allaahu akbar, Allaahu akbar, subhaanallaah. non ñii daal ñoo faatu fa ñu waroon a faatoo quoi fuut fuut la hawla wala quwwata ah ah ndeysaan mu ne waan Anas mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik xam nga moo ñu nettali keroog bàyyi te xam ci ghazwat Uhud waaw gaaba am ni Anas ibn Nadr que ne woon nay absenté li nga xamante ne moom Anas ibn Nadr xare bi yeneen saa xare woon ak mushrikuuna mu ngi nii tey nettali woon ñu tamit ghazwatu Bi'ru Ma'una moo ñu nettali woon xare Bi'ru Ma'una moom moo ñu nettali woon xare ñoom moo ko moom moo ko nettali woon. voilà moom muy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam moo ko nettali woon fii nag mu ñuy nettali beneen xew-xew mu ne anna Umm Rubayya li ndaw si nga xam ne moo tudd moom la ñuy dàkkanteel Umm Rubayya bint al-Bara di doomi al-Bara muy al-Bara ibn Ma'rur <laughs> Allah al-Baraa ibn Ma'ruur ataarifu yaa Fayman huwa al-Baraa ibn Ma'ruur haazaa Allah <laughs> ah am na nag ñu ne bon est-ce que lii du juumte <laughs> waaw parce que imaamul kii bon wala nañ wax ba pare nañ wax ba pare waaw nañ wax ba pare <laughs> ñu ngi commencé di saraata waxaguñ baat yi ci gàtt mu ne ko naan ummi Rubay' bintul Bara kene yaayu ar Rubay di doomi al Bara wa hiya moom mooy ummu Haarisa moom mooy yaayu waaju ñu naan Haarisa ibnu Suraaqa Haarisa di doomu Suraaqa radiyallahu anhu ab saxaaba mu ne moom yaay gi nag di ummu tu tuddoon ñu ko doon wax moom mooy doon yaayu xaarisa mu ne atati nabiyya dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko dikkalee nag mu ne ko fa qaalat mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala tuhaddithni an Haarisa waaye yonent bi alayhi salaam dooma nettali ci sama doom yi ala tuhaddithni an Haarisa waaw doo ma nekkale ci sama doom ji xaarisa mais bi mooy après xaarisa qu'est-ce qui s'est passé na Anas def mise en opposition ngir leeralal la nag lu daloon xaarisa mu ne wa kaana ta xaarisa kat daa nekkoon koo xam ne góor la kuti la dañ koo faatoon yawma badrin keroog badr waaw waaw léegi parce que bon en euh, dina bu ñuy gis taxriij bi léegi dina gis lu gën a yaatu parce que benn flèche perdue wala xeej perdue moo ko dal waaw keroog ghazwatu badrin saxaaba la bu ànd ak yonent baay saasaan ñëw mooy xare bi nettali fan yee rek ñoom Abu Jahlin ak kon yonent saa salaam ak waa Quraysh bi Abu Jahlin di wax wax kàccoor teen yi naan gaa yi laa yaghurrannakum xizlaanu Suraaqa fa innahu kaana ala mi'aadin ma'a Muhammadin waaye walaa yaghurrannakum qatla Shayba Utba wa Shayba ak ak kii al-Walid fa innahum qad ajilu <laughs> waaw an ana <laughs> la tanqimul harbul awaanu wala al shamus wala al awaanu minni bazilu amayni hadithun sinni li mithli hadha waladatni ummi kadhab wallahi abu abu jahl léegi xare boobu nag xaarisa ci lañ ko faatoo muy xare Badar moo tax Seydina Anas ne wa kaana qutila yawma badr dañ ko faatoon bisu badar fa in kaana fil janna léegi nag yaayam ñëw ne yeneen saa salaam waaye yeneen saa salaam doo ma fa sama doom ji mooy fan la nekk quoi faatu na mais fan la nekk àjjana la nekk wala fan. nag fa in bu dee ne sama doom ji yeneen saa salaam nee nga ma gin ko ma man koo muñ waaye wa kaana ghayra dalik yeneen saa salaam bu dee ne nekkul àjjana. ijtahadtu alayhi fil bukaa dinaa yulli sama joy coono ci di ko jooy saa su ne ma koy jooy ba keramay faatu fa qaala yonente bi alei saat salaam ne ko yaa umma haarisa ne ko yow eh, yaayu haarisa radiyallahu anha innaha jinaanun fil janna ne ko ban ajjana da ajjana benn ajjana déedéet sa doom ajjana yu bari ci sa doom jooju di haarisa oh asaabal firdawsal a'la fa gën a kawe ci àjjana yi sa doom di foofu la nekk waaw waaw mu ne rawaahu solo na ko al Buxaari daal imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba al-Ju'fi al Buxaari rahimahullah yarhamukallah al imaam al haafiz mooy est-ce que imaam moo ko solo ñu lii imaam Ahmad daal dina koy solo na ko noon al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi jamii al imaam al Bukhari indi na yu bari waaw indi na fi mu ko njëkk a indi mooy kitaabul jihaad wa siyar baabu man ataahu sahmun gharbun faqata waaw baat ko waxoon naa la flèche perdue moo ko dal bunt bi nga xam ne ki nga xam ne benn flèche bi moo jóge ne daal di koy dal mu daal di faatu voilà boo xam ne xamuñu ci kan la jóge amuñ ndax jullit ñee ko doon tiire xamuñ ndax ñoom Abu Jahlin waa Quraysh ñoo ko tiire kenn xamu ko voilà foofu indi na ko foofu après indi na ko tamit ci kitaabul maghazi baabu fadli man shahida badra ngëneelu ñu fekk badar fendi na ko feneen kitaabu riqaaq riqaaq baabu sifatil jannati wan naar ak eh, yooyu fépp indi na ko al imaamul buxaari buntu biñ la njëkk a wax kitaabul jihaadi wa siyar baabun man ataahu sahmun gharbun faqatala mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdillah mu ne nettali suñu sëriñ de Muhammad ibn Abdillah hmm? am nga kii mooy kii mooy xaafis euh, bi nga xam ne moom la amaloon problème après quoi xaafisu euh, Naysaabuur mooy az-Zuhali <laughs> mooy Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris ibn Duhayb az-Zuhali mawlaahu Abu Abdillah an-Naysaabuuri al-imaamu al-xaafisu rahmatullahi alayhi gane àddina cent soixante-douze génn àddina deux <laughs> Muslim daal di doon bàyyi moom ak imaamul Buxaari ne dootul jë delloo leen lépp tuddul kenn ci ñoom ñaar ci saxiixam bi voilà loolu yàgg nañ ko fee wax moo nekk nii mooy borom xam-xam bu mag bi nga xam ne spécialiste la woon ci imaamu Zuhri rahmatullahi alayhi muy Muhammad ibn Yahya az-Zuhli moom la ne Muhammad ibn Abdillah muy maam ji Muhammad ibn Yahya ibn Yahya ibn Abdillah rahimahullahu taala imaamul Bukhari loolu taxul mu ne kii moom damay génne ay xadiisam ci sama saxiix bi déedéet waaw ah, ñooñu ñooñu loolu ñooñ ñooy imaam yu mag yi quoi waaw li leen jotale bokkul ak lii wàññiwul ci ak màggaayam dara voilà voilà wàññiwul ci dara loolu nag ay luy xew la diggante ay nit voilà mu ne haddathana kon Muhammad ibn Abdillah mu ne haddathana Husayn ibn Muhammad Abu Ahmad mu ne nettali nañu ki nga xamante ne nii mooy Husayn Husayn Husayn ibn Muhammad Abu Ahmad di al-Husayn ibn Muhammad ibn Bahram at-Tamimiyu Abu Ahmad al-Marwaziyu al-Baghdadiyu rahimahullahu ta'ala al-mu'addibu al-mu'allimu rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala rahmatan waasi'a génn àddina 200 treize rahmatullahi alayhi mu ne moom al-Husayn ibn Muhammad ah, qaala mu ne haddathana Shaybaan mu ne nettan Shaybaan di Shaybaan ibn Abdirrahmaan at-Tamiimi mawlaahum an-Nahawi Abu Mu'aawiya al-Basri ñi ne Kuufi la woon al-Mu'addib génn àddina la 164 rahmatullahi alayhi an Qataada mu jëlu ko ci Qataada ibn Di'aama ah, as-Sadusi rahimahullah muy Qataada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus moo tax ñu naan ko as-Sadusi Abul Khattab al-Basri génn àddina li nga xam ne mooy 117 rahmatullahi ala al-jami' moom nag moo ko jëlee ci Sayyidina Anas ibn Malik mu ne haddathana nettali nañu Anas ibn Malik di Anas ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam ibnu Zayd ibnu Haram ibnu Jundub ibnu Amir ibnu Ghanm ibnu Adi ibnu Najjar al-Ansari an-Najjari zul udunayni Abu Hamza xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu génn àddina fekk mu amoon centenaire la woon moom Seydina Anas amoon na cent ans rahmatullahi alayhi ak wala lu ko mu ne moom nag mu ne anna Umm ar-Rubayy bint al-Bara mu ne um Ummu Rubayya bintul di Ummu Rubayya bintul bintul Bara mu ne anna Ummu di yaayu ar-Rubayya bintul wa hiya Ummu Haarisa ibn Suraaqa atat an-nabiyya léegi fii da ne Ummu di doomi al-Bara loolu nag la Imaam al-Haafiz Hajar ne est-ce que lii du <laughs> mu ne kadal jami'u ruwaatul juma al Bukhari ñi ñi ñi ñi ñi solo imaamul Bukhari yi ñoom ñëpp nii lañ ko solowee Ummu Rubayyi bintul Bara wa qaala ba'da dhalik waaye ginnaaw gi mu ne wa hiya ummu Haarisa ibn Suraaqa mu ne tam moom mooy yaayu Haarisa doomi Suraaqa mu ne nag wa hada saani wax jii ne mooy yaayu Haarisa ibn Suraaqa huwa al-mu'tamad loolu la ñuy sukkandiku wal awwalu wahmun nabbaha alayhi ghayru waahidin min aaxirihim dimyaati fa qaala qawlu umm ar-Rubayy bint al-Baraa wahmun wa innamaa hiya ar-Rubayy bint an-Nadr ammatu Anas ibn Maalik ibn an-Nadr ibn Damdam ibn Amr wa qad taqaddama dhikru qatli akhiihaa Anas ibn an-Nadr wa dhakarahaa fii aakhiri hadiithihi qariiban wa hiya ummu Haaritha bint Suraaqa ibn al-Haarith ibn Adiyy ibn Banii Adiyy ibn an-Najjaar dhakarahu ibn Ishaaq wa Muusaa ibn Uqba wa ghayruhumaa fi man shahida badra wattafaqu ala annahu ramahu hibban hmm? ah, ibn ariqa ah, wa huwa ala hawdin fa asaba nahrahu fa mat ah, mu ne qultu waqa fi riwayat ibn Khuzaymah al-mazkur anna Rubayy bint al-Bara bi hadfi umm waaw fa hada ashbah bis-sawab lakin laysa fi nasab Rubayy ibn an-Nadr bint an-Nadr ahadun ismuhu al-Bara falaa law kaana fiihi Rubayya ammatu al-Baraa fa inna al-Baraa ibn Maalik axu Anas ibn Maalik fa kullun minhumaa ibnu axiihaa Anas ibn an-Nadr wa qad rawaahu at-Tirmidhi wa ibnu Khuzayma aydan min tariiqi Sa'iid ibn Abii Aruuba an Qataada fa qaala an Anas anna Rubayya bint an-Nadr atat an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam wa kaana ibnuhaa Haaritha ibn Suraaqa usiiba yawma bad'i al-hadiith kon imaam uh, al-Haafiz en fait li mu bëgg a wax malgré ne riwaayat riwaaya imaamul Buxaari ñi ko solo ñëpp dañ ne Ummu Rubay bintul Bara mu ne mais lii nii lii ñuy sukkandikoo nag mooy wa hiya Ummu Haarisa ibn ñaareel boobu ndax lu njëkk bi moom def def la la mu ne lool daal dina koy leeral at attirer ci attention ku dul kenn ci boroom xam-xam ci mujj mooy alxaafizu ci boroom xam-xamu siira bu mag bu ad-Dimyaati rahimahullah fa qaala nee na ah, kanta wax ji nga xamante ni nii moom la wax fii ne Ummu Rubayya bintul Bara loolu wax mun def def la la loolu moom def def la la waaw parce que wa innama waaye dëgg-dëgg hiya Rubayya bintu Nazm Rubayya Rubayya gis nañ keroog te ne moom moo xàmmee moo la Imaam al na ko tudd liñ liir sànq Anas ibn Nadr keroog bi nga xam ne ci lañ ko dóor mooy xadis bi ñu génnoon euh, avant biñ gis nii tey ci la ko waa Quraysh daal di euh, euh, jam duur fu nekk décapité ko. keroog ni ñu ko xàmmeewe mooy baaraam yi lañ ko xàmmeewe waaw baaraam yi lañu ko lañu ko xàmmeewe moom ay Rubayya kii ak Anas ibn Nadr sëyram boobu nag moo nekk nii waaw kon loolu la doon wax nekk yi Rubayya bi tuddul bint Nadr la ko wax bi Euh, ki nga xam ne mooy bàjjanu Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr bàjjanam la woon voilà ibn Damdam léegi kon loolu la wax mu ne loolu leeroon na te ne bi nga xam ne ci lañuy ñuy tudd faatu frère bi moom lañ la wax sànq muy Anas ibn Nadr euh, rahmatullah alayhi mu ne te loolu imaam Ibn Ishaq ak imaam Muusa ibn Uqba euh, tudd nañ ne kooku Ummu Haarisa la bint Suraaqa voilà te mooy Rubayya bint Nadr te ñoom ñoom moom fekke na li nga xam ne mooy ghazwatu Badr mu ne te ñoom ñëpp dëppoo nañu ko ne ki ko sànni benn flèche mooy Hibbaan ibn Ariqa fekk mu ngi ci mbalka mi doon naan mooy mbalka moomee la ko sànni benn xeec mu faatu nag mu ne rod na sax ci riwaay imaam ibn Xuzayma rahimahullah te ne ah boobu dañ ar Rubayya bint Nadr waaw boo xam ne da cee an Rubayya bintul Bara dindi ummu bi mu ne lii nag moo gën a lu lu jub waaye sauf nag problème bi mooy ci askanu ar ak ay kii wam amul kenn koo xamante ne nii euh, turam al la waaw peut-être que ni daa nekk ar-Rubay amatu amaana mu doon loolu que mooy bàyyi taxu euh, non bàjjanu al-Bara ndax al-Bara ibn Malik bon Seydina Anas frère Seydina Anas la Anas ibn Malik dafa am frère bu tudd al-Bara Malik voilà mu ne amaana amaana euh, albara ibnu euh, moomu la quoi muy albara ibnu malik mu amatul bara peut-être loolu la woon ndax ku nekk ci ñoom doomu seen euh, ibnu akhiha anas ibnu nadr seyna anas ak albara ñoom ñaar ñëpp seen baay moo doon malik mi nga xam ne daa fàqoon waxoon nañ la ko mu ne imaam at-Tirmidhi solo nak al imaam ibnu Xuzayma ci yoonu Sa'id ibnu Abi Aruba jële ci Qataada mu ne Seydina Anas mu ne an Anas anna Rubay' bint an-Nadr foofu Seydina Anas ne kene Seydina ar-Rubay' ke euh, Anas mu ne kene ar-Rubay' di bàjjanam bint an-Nadr di doomu ki nga xam ne mooy an-Nadr atati an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ha ibnuha Haaritha Suraaqa usila yawm Badr fekk Haaritha euh, ibnu Suraaqa dañ koo faatoon keroog Badar ci lañ ko jame woon benn flèche euh, kooku kon nag mu ngi noonu mu ne imaamu Nasaa'i solo na lii lépp c'est pour leeral que ne bon naar euh, euh, Rubayya bint al-Bara loolu def def la voilà mu ne al imaamu Nasaa'i rahimahullah solo na ci yoonu Sulaymaan ibn al-Mughira mu jëlee ci Saabit an Anas annahu qaala intalaqa Haarisatu ibnu ammati fa jaa'at ammati ummuha mu ne mooy dafa wëy ba mu demee Badar gaañu léegi nag sama ba sama bàjjen man Anas daal di dikkal waaw. Euh, amati ummu adi sama bàjjen tay yaayam euh, hmm? euh, kon loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam kon loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam kon nag <laughs> kon bon dane kon xaarisa bon buñ continuer ci riwaay biñ nekk quoi mu ne ko naan na Umar Rubay' bintul Baru kon xam nañ la bàjjanu Seydina la bint waxi yow moom kon xanaa ñu ne Bara frère amaana comme li wax ne amatu Bara peut muy bàytixu al bi nga xam ne frère Seydina Anas la def al-Bara ibn bon loolu même bu dee ne dina xaw a sori quand même mais bon istimaalaat la ay yarum <laughs> mu ne way ummu Haarisata bintu su ibni Suraaqa mooy yaay Haarisa ibn Suraaqa atati nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qaalat ya nabiyallah la tuhaddithni an Haarisa wa kana qutila wa bad asabahu zamar fa in kana fil jannati sabar wa in kana ghayra dhalika ijtahadtu alayhi fil bukaa qala ya umma Haarisa innaha jinaanun fil janna wa inna ibnaki asaabal firdawsal ala kon loolu la ko yeneen saa sala wax kon affaire baa ngi noonee hmm? allah allah wa hawla mo <laughs> Euh, bon am na nettali yu bari yoo xam ne bon damay ragal après ñu taxaw ci mu xaw a kii quoi di yaatal katu bi voilà fay waxati ma yow boo accès ci dañ ciy yàgg voilà euh, kon mooy nga lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy que ne ndaw si moo ñëw naan yeneen saa salam xam nga xaari sa fi ma tolloon ci yenn riwaaye yi quoi <laughs> yeneen saa salam ah man euh, xam nga dëgg-dëgg nag yeneen saa salaam ah ya rasulallah qad arafta manzilata haarisata minni de fa in yaku fil jannati asbir wa ahtasib wa in takunil ukhra tara ma asna fa qala wayhak aw sabilt aw jannatun wahida hi innaha jinaanun kaseera wa innahu la fi jannatil firdaws <laughs> <laughs> moom ki kitaabu riq riqaq <laughs> baabu sifatil janna noonu la ko imaam ibn ki al Bukhari indi Seyna Anas mu ne usiba Haarisatu yawma Badrin wa huwa ghulam te jeune la woon mu ne Haarisa bokk na ci jeunes yi demoon xare ba Badar ñi nga xam ne nekkuñu woon mag noonu mais ñu faat ko fa. léegi mu ne yaayam dikkal yeneen saa saam ne ko yaa Rasuulallah ne ko ndawal Yàlla saa saam xanaa arafta de. dëgg-dëgg xam nga nag man manzilata Haarisata nii sama doom ji ma ñàkk Badar xam nga fi ma tollu ne yoneen saa léegi nag man daal lenn rek laay ñaan di la ko laaj mooy nga wax ma ndax mu nga àjjana bu dee ci àjjana la nekk ma muñ te sama muñ googee ma def ko te yàlla tax waaw waaye ay bu dee ne du àjjana la nekk di nga gis yow yeneen saa man nan laay def <laughs> mooy ci ay yuuxoo ki wooy wooy wooy bu dee ci wolof yi jël sa bopp bi saañ ko ci suuf si ak yooyu daal di mbëkk fii xotti yére yi mbéj sa bopp tël fii dal fii mbëkk miir yi ñu naan jàpp leen ooy sotti leen ko ndox waaw <laughs> yeneen saa sara wóor na boo ko boo bu newul àjjana di nga gis ni may def yeneen saa sara nag yow xanaa daal lan moo la dal ah <laughs> ah <laughs> waaye benn àjjana fan lan benn ajjana benn ajjana kese nga foog ne sa doom ji benn ajjana lay dem ajjana yu bari lay dem nga ne lan te yëgal ne sa doom ji gis nga fa gën a kawe ci ajjana fa la ne xaarisa <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu <laughs> ndaw si muy bàjjanu sey naa anas la rubay yo eh, keroog nag li ko dal daa metti ah non seulement rey nañ doomam ji mais rey nañ frère ak ay mbokkam yu bar ah voilà Badar non non euh, frère bi Uhud lañ ko faat euh, Badar doom bi ke doom ji lañ faatoon muy Haarisa ibn Suraaqa radiyallahu anhu ah. wa ja'ala al-jinaa al-firdawsa maskana wa mawla wa qad fa'al te def na ko moom lañ yeneen saa salaam xabaare moom Allah wane kene lëkkaalee mag suñu bunt bi ñu nekk mooy kon shuhadaa uy shahid bi ki faatu ci toolu xare te yàlla tax kooku euh, këram mooy firdaws waaw mooy firdaws bi nga xam ne ne saa saam nee na mooy mooy afdalul janna mooy awsatul janna moo gën a duggu doomu ci àjjana gin cee kawe gin cee baax gin cee euh, duggu doomu gin cee rafet gin ci baax waaw waaw apare noonu bu ngeen di ñaan seen borom na ngeen ko ñaat al firdaws ndax moo ci gën a dugg doomu allah awsatul jinaan waaw wa afdalul jinaan shahid bi lëkkaaleem ak bunt bi lool la bon sinon fay je me retiens depuis boobu voilà c'est ça ah, taxu ñu na doyox taxu ñu na doyox voilà ñu ciy gise gëneelu waa xasu ñi nga xam ne ñoo fekk woon Badar quand même waaw li nga xamante ne nii mooy ñii nga xamante ne nii euh, mooy euh, ñu mel ni ñoom xaarisa hmm? euh, nga xamante ne nii lii dal leen nga xam ne daraja yañ occupé kenn occupé wu ko seen gannaaw waaw ahlu badrinil usuda waa balan ñi nga xam ne ñooy gaynday sibi moom mi di Haarisa ibn Suraaqa ibn al-Haaris ibn Adiy Adiy al-Ansaari ibn Adiy ibn an-Najjaar eh, moom ak baay yëpp ay saxaaba lañu woon muy Suraaqa eh, moom nag xoolal baay ji baay ji Suraaqa Xunayn lañ ko faat mooy ay année après doom ji moom premier xare buñ laalee kufaar Quraysh yi Badar ci lañ ko faat baay ji moom Xunayn lañ ko faat Hunayn mooy l'an huit Badar l'an deux après l'hégire Hunayn l'an huit voilà muy radiyallahu anhuma muy Suraaqa di baayu Haarisa bokkoon ci waa Ansaar radiyallahu ta'ala anil jamii kon fadlu ash-shahiid mooy ngëneel bokk na ci jinaan la jëm kon ngëneelu waa ahlu Badr ngoog waaye tamit ngëneelu muñ te yàlla tax waaw ñàkk sa doom ci toolu xare waaye ni mu doon waxe moo tax yeneen tubaab yi saa saa am ne ko ah hubilt waaw da ngaa am ñàkk daa ngaa ñàkk daa am lu la dal daa am da ngaa ñàkk si ah, ah, <laughs> ah, déedéet mooy koo xam ne doomam daf koo ñàkk quoi waaw mettit yooyu di ko dal waaw yëgal na nag sa doom loolu dañ ci xam ne tamit dalal nga xam ne daa nekk ci ay metti defal ki nga xam ne daa am mm, ab moor wala daa am ku mu faatu la wala musiba loolu daa bokk ci diine voilà c'est pas rek ay nekk fii ah voilà muñ na ngeen di muñ waaye da ko gën a xam tan du yeneen saa salaam may wax moom ni te ndaw si nee moom mais temps yi nag li tax nag yeneen si bi moom bi mu nee sinon yeneen saa salaam gis nga. bu dee nee nag euh, affaire bi man sama doom ji waxoo ma ne àjjana la jëm di nga yàlla wala yow di nga gis ni may def <laughs> léegi loolu est-ce que ça waa kon jooy yooyu dafa dafa nekkoon loo xam ne ba bara benn bi gis saay na na ijtahadtu alayhi fil bukaa dinaa def yulli sama da coono ci wàllu xee jooy ko ah waaw al imam al-Xattaabi li imam al di toxal mu ne aqarraha an-nabi sallallahu alayhi ala hada ay fa yuxadu minhu al jawaz mu ne yoneen salaam lim ne ah bu dee sama doom ji daal demul àjjana man dinaa góorgóorlu yulli sama doy cooro di ko jooy mu ne yoneen saa salaam ci ci kon ñu jële ci possibilité jooy yuuxu yooyu quoi yu pas jooy normal mais ay yuuxu la doon woo bëgg a def femme bi moom mooy yooyu la bëggoon a def imam alhafid rahimahullah mu ne qultu kana dhalika qabla tahrim an-nawh fala dilalata fi imam alhafid ne lii imam al-Khattabi wax ma ne man nee naa lii nii daa xewoon parce que Badar la woon avant ñuy xaraamal di yuuxu ñi nga xam ne ñoo génn àddina ci ay yuuxu waxuñ la nga jooy jooy jooy normal loolu loolu kenn mënu ko tere kenn waaw moo tax yeneen saa saam keroog bi doomam ci génne àddina mu téye ko di jooy te Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ah yeneen saa saam radiyallahu anhu yow tamit mu ne ko innaha rahma waaw ne ko jooy yii yéen ma de la kon loolu kenn terewu ko li ñuy tere wuy saa doom jawaay man halku naa haddina galaaxiraay ay waay waay ka nga xamante ne moo doon dundal picc ya ca ca ja ak jën ya ca ndox ma ay waay man yàqu nañu suñu àddina torox nañu daldi bay sa bopp bi ci biir suuf si euh, jël benn paanum ndox bu nee nga ñëw na ci pëtëx yooyu yëpp ay yooyu la lislaam bi tere ak di mbéj sa bopp ak a xotti seen yére yi di wane ne musiba daal dal di woote wayloog sa boor hay waay toskare naa hay waay wallooy wallooy loolu la lislaam di tere imaam al nag ne lii imaam al-Khattabi wax kenn manu cee tegtaloo parce que lii c'était avant ñuy xaraamal loolu ndax lan fa inna tahrimahu kaana aqiba ghazwati Uhud ndax loolu kat xaraamal goog ginnaaw xare Uhud la parce que xare Uhud jooyi dafa changé woon camp xam nga Badar jooyi Quraysh la ne woon waa Quraysh ñoo Uhud ñëw jullit ñi di jooy ñoom soixante-dix personnes ñu faat waaw Medina fépp bi jooy yeneen saa saa bi mu jógee Uhud di romb duuru lamsaar këru lamsaar yi ñuy jooy seen mbokk yi yeneen saa gis ñépp di jooy seeni mbokk mu ne waaye laakin Hamza waaye ah Hamza de amul kenn ku ko jooy <laughs> ndeysaan moom nga nekk ngi jooy la sa moor waaye Hamza amul kenn ku ko jooy la léegi nag kilifaay waa Medina yi di Seyna Usayd ibn Hudayr ah, ak ki nga xam ne mooy Sa'd ibn Mu'az bokkoon min bani Abdil Ashhal siddiqul ansaar radiyallahu anhu maa ñëw ne léegi jigéen ñi aywa jooy leen Hamza yéen ngeen arrêté yeneen yi ngeen di jooy te ngeen jooyal Hamza Hamza ngeen di jooy léegi. waaw jooy ya bari lool ñuy jooy ba yeneen saa sax ñëw ne leen yéen sonal ngeen seen bopp. voilà mooy de dem ngeen li ngeen war léegi nag doy na à partir de tey bu fi kenn jooyee jooy yooyu quoi di yuuxoo noonu bu ko kenn defati moo tax loolu la imaam al ne <laughs> loolu lii imaam al-Khattabi di wax lii di Badar lii Badar la woon te loolu xaraama la bu ñu ko woon voilà loolu moo tax yeneen saa sax ba mu leen gisee ñu koy def après Uhud terewu leen ba pare ne Hamza moom amul pas jooy jooy noonu rek mais comme gars yi dajaloo di jooy <laughs> loolu euh, léegi yeneen ne leen nag léegi bu kon dem defati yooyu quoi voilà kon loolu la moo mu ne lii kenn imaam alxam ne lii kenn ci mënula sukkandiku noonu waaye eh, lii ne woon Badar alors que xaraamal gi mu at bañ a tegu di ghazwatu Uhud eh, kon loolu la quoi hmm. Allah ah ah wallahu ta'ala Hmm? de Xaarisa am nay janna janna yu bare bare bari ba pare dëkk ci bëgg na kal firdaws la al ja'alana Allahu min sukkaniha amin kon nag insha Allahu ta'ala dañaa ni bii di ñëw ñu daal di jël beneenub xadiis ah, ñu jël beneenub xadiis ba léegi ci buntu bi nga xam ne moom lañu nekk ah insha allahu taala kon eh, ba léegi di wax bii nag xam nga bi Badar lañ jóge après ñu delluwaat Uhud voilà ñu delluwaat li nga xam ne mooy Uhud mais nag say xadiis yi naa Jaabir di wax keneen koo xam ne dañ koo faat tamit keroog muy baayu dinaa Jaabir te waxoon nañ ko muy kan Abdullah ibn nan